waaw waaw ñooy sangu jeune àjjana yi loolu dagg nañ ko mu ngi ci archive bi ci si Abdullah ci siira bi la bokkoon mais foofu yaatal nañ fa moo tax fii jarul mu dem daal finalement mu ne mu gaa ay convaincre ko muy dem mook ay mbokkam Muslim ibn Aqil ak yooyu radiyallahu anhum ak yooyu ba niñ leen la leen dal ca Karbala ak nañ ko faat léegi Seydina Abdallah ibn Zubayr moom mu ngi woon Makka moom Makka la ne woon léegi nag jamono yooyu yëpp Yazid waa Sham <laughs> mi ne woon xalifa def na le tout comme niñ def Seydina al ni ñu fexe def noonu Seydina euh, Abdallah ibn Zubayr mais ils n'ont pas réussi xam nga tudd naa la fi keroog ne Amr ibn Sa'id maa ngi dégg benn ma Amr ibn al-Ashdaq non Amr ibn Sa'id la al-Ashdaq lañ ko doon dakkantale mais mooy Amr ibn Sa'id le grand cacteur par excellence <laughs> waaw moom la ki nga xamante ne nii mooy Abu Shurayh al-Khuzaa'i radiyallahu anhu doon waxal naan ko izan li ayyuha al-amir ci jamono joojo la permettez-moi oh l'émir waaw ah jiij bi may ma rek ma wax la kàddu yoo xam ne yeneen saa salaam ba mu koy wax maa ngi sama ñaari bët yi koy xool samay nopp di ko dégg te sama xol dakk na ko mu wax ba pare mu wax wax kàccooram yooyu hey na la xaramalaay ah. <laughs> yooyu waaw ku génn topp ba pare walla sarnam bi dem waaw mais bam demee waxoon naa lañ koo toroxal voilà ñoom def nañ ay tentatives saa bu ñëwee ñu dugalee ñu wane gannaaw ba li nga xam ne ci la Yazid di faatoo ils n'ont pas abouti à leur objectif lañ bëggoon mooy déjjati Abdallah ibn Zubayr ndax jàpp nañ ne kii dissident la ñépp mujj nañu ànd ci suñu xilaafa ba mu des moom quoi après moom mu faatu bi ñuy faatu moom itam doom bi doom jale muy Muawiya Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Abd Shams ibn Umayya mooy moom Yazid doomam ji mu tudde baayam Muawiya moom la fa teg mais moom quelque kii la fa def yàggu fa sax mu jóge fa léegi nag bi mu faatoo moom Muawiya deux moom la gaay <laughs> gaay naan Muawiya numéro deux ci jamonoy <laughs> Umayyad yi parce que maamam di turandoowam moo doon moo doon mooy ci njëkk a nekk xalifa ci waa Banu Umayya Seydina Muawiya saxaaba bi <laughs> radiyallahu anhu léegi moom bi mu gaañoo daanaka laps de kii boobu ñépp jullit ñépp ñi ci ëpp far jaayanteeg ki nga xamante ni mooy Abdallah ibn Zubayr mi nekk Makka mu nekk xalifa moo tax moom xalifa la woon ah voilà <laughs> sauf nag loolu bi ñu jaayanteeg moom noonu Eh, gaa yi gis ne si seen affaire a ngi yàqu ñoom Marwan <laughs> Marwan men ibn al-Hakam <laughs> ak doom ji Abdul Malik ibn Marwan <laughs> Marwan yàggul moom ba ñu nee xalifa ba ñu fexe eh, eh, kii ngir tegaat ñoom seen autorité omeyyade yi sinon ñu ngi koy ñàkk quoi Marwan gaañu na Marwan gaañu doom ji nekk fi Abdul Malik ibn Marwan ibn al mais moom moo fexe nag ba assoiraat pouvoir mi nga xamante ne nii mooy Omeyyades yi fekk loolu lépp c'est Abdullah ibn Zubayr mi ñu ëpp gaa euh, euh, euh, jaayante lool mu ngi fi moo tax borom xam mi ne Marwan ak doom ji Abdul Malik ñoom dañoo génn ci topp gi ñu waroon a topp xalifa bi nga xam ne moo doon xalifa lu ñi di Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum waaye en tout cas bi nga xamante ni ci noonu la demee Abdul Malik bi mu nekkee nag fekk baayam génn na àddina di Marwan mu fexe yeneen dissidence yi am yeneen yëpp daal dina leen noot waaye ba mu des nag Abdallah ibn Zubayr mii nga xam ne bari na kattan ak yooyu te même Iraq foofu daal dinay noot ko bari foofu ndax gaa yi moom la jaayanteloo mais daal au final. mooy pour wax la zamanu fitnatu ibn Zubayr bii nga xam ne moom la hadith bi di wax <laughs> nga comprendre ci lu tuuti waaye on n'est pas dans un cours de taarix <laughs> nekkoon ci taarix ak siiraat yooyu ñoom seen <laughs> léegi Abdallah ibn Zubayr Makka la ne woon fekk yaayam yaayam a ngi fi woon muy sayyidatu Asma bint Abi Bakrin radiyallahu anil jami' sayyidatu Asma dafa dafa gudd fan gudd fan lool <laughs> masha allah léegi euh, ñoom Abdul Malik ak ay armeem daal xisaar mooy daldi di amba euh, non ndar kepp waaw ndar kepp daal di pose siège u Makka waaw indi fa ay man dem yëpp nag ay man janit mooy ay catapulte genre bomb yooyu lay niru tey mooy yi nga xam ne comme ci char yi dañuy taxaw ne rek sànni ko fu sori pour mu dem rek exploser ci mur yeeg yooyu toj foofu <laughs> waaw yooyu nag ay kii la woon temps yooyu ci ay genre char lañ ko doon def yoo xam ne ay kii yu yëngal di ko wëndeel di ko wëndeel def ci gan di xeer yooyu mbooloo bu bari di ko yëngal di ko kii ba mu kii ak ay buum rek ñu bàyyi lâché bu kiiwee miir de tatay muy forteresse yi lay ñëw ne raas forteresse yi tas noonu la gaa yi doon xareetaay moo doon seeni <laughs> moom nag yu mel noonu la yóbbu Makka boobu <laughs> kàccoor bu mag bi Hajjaajum na Yuusuf <laughs> Hajjaaj Hajjaajum mu mu mu mu kàccoor moom tamit moom moom moo jiite woon nag boobu moom moo bi ñuy poser siège bi moom moo ne woon moo jiite woon armée ngir Umayyad yi ngir Abdul Malik ibn Marwan léegi nag Abdallah ibn Zubayr di résisté gaa yi dóor ay catapulte ci Kaaba gi ba Kaaba gi tas <laughs> waaw en plus xam nga Abdallah ibn Zubayr entre temps dafa changé woon Kaaba gi quoi mooy eh, Kaaba gi ñu am léegi nii nii moom da koo tabaxaatoon da koo tabaxaatoon def ko ba mu gis nga xijur Ismaïl boobu da ko cee dugalaatoon parce que daa dégg tantam sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne yonent saa salaam nee na ne Aïsha gis nga lawla anna qawmaka hadith ahdin bi jahiliya la hadamtu al-ka'bata wa la ja'altuhu ala qawa'id Ismaïl aw ala qawa'id Ibrahim alayhim as-salatu was-salam yonent saa salaam da ne sayyidatu Aïsha bi mu ubbee Makka mu ne ko gis nga Aysa bu dul woon sa ñoñ ñi muy waa Quraysh ay tuubeen lañ li Cheikh Sëñ Moussa Gueye <laughs> rahimahullah doon wax <laughs> ñoo xam ne Sénégal ay tuubeen lañu <laughs> ay tuubeen mooy ñoo xam ne mi ñu duggee ci diine yàgguñu rahimahullah gaañu na nan daaw octobre daaw deux mille vingt-deux yeneen saa salaam ne bu dul woon yow sa ñoñ ñii yow Aïcha ay tuubeen lañu mooy dañuy dóor tuub dañuy dóor a dugg ci l'islam ginnaaw xare bu mag ginnaaw noonoo gu mag bu ñu amaloon l'islam finalement ñu dugg ci ñenn ñi amuñu pexe nii ci fat bu dul woon lool konoon te kon damay toj kaaba gi man yeneen saa salaam complètement defaraat ko mu tegu ci ni ko qawaa'idi Ibrahim ni ko Seydina Ibrahim tabaxe woon parce que Kaaba gi gënoon na yaatu lii ñu am yeneen saa salaam Kaaba gi mu doon gis mooy comme ñun bi ñu gis nii mais du même mur parce que gars yi tojoon nañ ko dañ ko tabaxaat mais mooy même kii la ni mu toll nii noonu la sauf que Kaaba gi Seydina Ibrahim alayhi salaam ba mu koy tabax tollul woon nii ah ah non moo gënoon a ngand lii lii mu ne boo taalee sa télé gis boo taalee léegi albastu euh, ci euh, mubashir fii ci seenu Arabie saoudite ñu waneel la Kaaba gi gars yi di ko wër ñii di julli ñii di def leneen ak leneen Kaaba googu ngay gis naa Ibrahima alayhi salaam bàyyi woon Kaaba gu mel noonu wa ah, ah Kaaba gi mu fi bàyyi woon moo gënoon a lii nga ne ma déet lii loolu ana lu tax ngandaw ñu ne la gisoo image u Kaaba gi wala boo fa demee. gis nga ci kanamu kaaba gi ci li sësëg moom am na loo xam ne comme baaru boo daggee sa web yi nii arc dagg lépp benn yoon gis nga ni ñuy def noonu baaru demi am na lu mel noonu ci kaaba gi ci kanam ñu koy woowe xijru Ismaayil waaw loolu ci biir kaaba gi la bokkoon loolu noonu Seydina Ibrahim ak Seydina Ismaayil bi ñu koy tabax alayhi salaam loolu ci biir kaaba gi la bokkoon waa Quraysh ba ñu koy tabax ñoom ba nga xamante ne am na lu xewoon loo xam ne gisoon nañ ko yaataloon nañ ko ci siira bi taxul ñu ciy taxawaat lu ko waral ak yooyu fujjale yi bant yañ ko tabaxee ay nàngam ak nàngam loolu taxu ñoo jox ñoom bañ koy tabaxaat ñu ñëw di ko toj ko àggale li ci jotoona a màbb bi ko defaraat la ñu jotoon a dajale ci alal ndax dañ ne woon ku fi alal ju lew kenn du ko tabaxe kaaba gi koo xam ne sa alal leeru wala ci ñu ñaan ko jële suñu collecte bi ñuy def ngir tabax kaaba gi bu ko fi kenn indi laa ndax duñ ko nangu ku ko doon wax de temps yii saa salaam borom bi yónnee bu ko mu woon seen biir gars yi loolu lañu wax moo tax nag ba ñu dajalee def collecte dajale xaalis ngir tabax kaaba gi ndax daanaroon a màbb seen kaw <laughs> mais ñoom fi seen alal yemoon li ñu mënoon a financer moom lañ defar mooy seen alal lim leen mayoon mayu leen woon ñu dugalaale ci xijru Ismaïl moo tax ñu yemale tabax bi noonu def ko noonu carré googu léegi moom ñu génn ñu bàyyi ko ci biti looloo waral affaire bi léegi nag loolu la yonent sallallahu alayhi wasallam doon wax naan bu dul woon yow Aysa sa nit ñi ay tuubeen lañ dañuy doonoon ko kon damay tojaat kaaba gi def ko nam njëkkoon a mel mu yaatu ba xijru Ismaïl duggaale ci biir Seydina Abdallah ibn Zubayr nag bi mu nee xalifa mu ne mais comme que loolu la yonent saa salaam la mu doon bañ amatul mooy fii mu ne ñun ñëpp ay jullit la ñu yoo xamante ne ni xam nañ waxu yonent yonent saa daa am lu mu doon bañ. saddu zaria waaw lool ndax nga doon kaaba gi defaraat ko lu baax la de mais defu ko ndax daa am lu mu doon bañ mooy mu indi mafsada azima mooy mu indi lu ñaaw lu gën garaaw mooy la mooy la mooy gaa yi ne voilà tuppi ne voilà moom dëgg daa bëggoon a nekk rek voilà ñu ñu bu bu ñu dominer ba gañe ñu après yàq suñu kaaba gi nga xamante ne defaraat ko moom ni mu ko neexee alors que non ak yu mel noonu te loolu boo leen ko waxee nekk yéeféer léegi yeneen saa salaam bàyyi loolu xam ne problème yooyu mën a indi moom mu bàyyi ko moo tax ku yaakaar ne yeneen saa salaam tout le temps daa def lépp déedéet am na yoo xam ne da ko doon bañ a def parce que da dara xew. mu indi conséquence bu facile boo xam ne du lu rafet en tout cas du baax te ña koy def mu préserver leen aaral leen seen ngëm yàlla tax mu yenn yi mu bàyyi ko waaw comme bii léegi nag Seydina Abdallah ibn Zubayr nag bi mu nee xalifa mën a yooyu yëpp amal mu toj kaaba gi complètement defaraat ko comme ni nga xam ne loolu la yoneen saa salaam souhaité woon ne moom bu dul woon waa Quraysh nangam ak nangam moom mu def ko noonu tabax ko tabax bi Seydina Ibrahim defoon ngandu mu gën a ngand léegi bokk na nag ci ñoom Hajjaaj ibn Yuusuf Umayyad yi ñoom Abdul Malik bokk na ci ñu ko doon jame mooy affaire boobu ne ko te gis ngeen li mu def waaw na kaaba gi nangam ak nangam ak dooru waaw di ko defaraat ni ñoom nag ñu jël seeni catapulte seeni man man jan yëq fëgg tël fépp nag waa ci kaaba kese foofu yëpp en cercle ba finalement bon ñi àndoon ak Seydina Abdullah ibn Zubayr am ñoo xam ne dañoo mujj sax dem ci ñoom ngir am paix ngir génn euh, seede ngir ñu euh, ñoŋal leen seen seenu seenu gëm ya seenu <laughs> dundubaal seenu seen bakkan kanta <laughs> moom mu bañ ne moom moom moom de toute façon xeexul mbir àddina taxul muy wax moom ngir yàllaa taxoon mu meex moo taxoon mu nekk ci lim nekk waaw waxtaan ceeg yaayam yaayam conforté ko ci muy sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anil jamii léegi finalement gars yi niñ mujj mooy dañ koo faat <laughs> waaw ba pare bon def seen yu ñaaw yoo am nga Hajjaaj moom saa yi ibn Yuusuf kàccoor la <laughs> waaw faaj ko après euh, euh, daaj ko ci biti Makka ne nag léegi comme ça ñépp di gis ngir dis yaa ngir tiital képp koo xam ne da nga fiy jéem a def dara di déem a dissident wala di déem a bañ a nangu ñun suñu nguur ñun ñi owayyaan yi ñun waa Abdul man mi Abdul Malik teg fii <laughs> ak ñooñu <laughs> di am problème <laughs> voilà ci gàttal lool mooy fitnaay Ibn Zubayr yi doon wax waaw ndax gars yi ñoo ne woon saa dissident la voilà te xam ko dëgg la woon parce que bi Muawiya as-Sani génne àddina mais jullit ñi moom lañ jaayanteel même si bu dee ne moom depuis Yazid moom nanguwul woon moom Seydina wala Seydina al-Hasan non Seydina al-Husayn ak moom waaw radiyallahu anhu maa ba niñ koy faate l'an soixante-treize l'an soixante-treize ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam voilà kon loolu mooy ki gàttal lii léegi rek ci jamono jooju mooy avant avant ñu koy faat bien sûr léegi ñii di ko jàppale ñii di ko di di di xeex contre moom léegi rek ci jamono jooju ci la Seyna Jundub ibn Abdillah al-Bajali nii dégg ne am na ñoo xam ne as ak ay mu ngay dajale ay nit ñoom itam ngir dem bokk ci yëf ci la yónnee nag daal di yeble daldi yeble. moom la naan baasa waaw kay kon ñu ñëwaat mu ne kon an Safwaan ibn Mu'arrid annahu haddatha nettali na am na Jundaba ken Jundaba ibn Abdillah baasa dafa yónnee ila As'as ibn Salama yónnee ci As'as ibn Salama radiyallahu anhuma zamana jamonoy fitnat ibn Abdullah ibn Zubayr jamono kon fitna ibn Zubayr kon vay dooma ko laajati voilà euh, lu gudd la mais tënk nañ ko je c'est clair voilà léegi mu ngi noonu léegi fa qaala nee na mu ne ko ijma lii nafaran dajaleel ma am mbooloo min ixwanika ci sa mbokk yi hatta uhaddithahum mooy sa mbokk yi nga xam ne yéen a ngi dajaloo ba ni ma leen di nettalee waxtaan ak yéen laay leen biir ah fa ba'atha rasulan ilayhim asas ah, ah. daal di yónnee ndaw ne demal nga woowal na sama gaay fa lamma ijtama'u bi nga xam ne euh, ci lañu dajale ñoo daj ñoom dafa yónnee ndaw gaa yi dajaloo xam nga dana ko dajaleel ma ijma' li nafaran min ikhwanik dajaleel ma mbooloo ci sa bokk yi nga xam ne ñu ngi bëgg a bokk ci affaire yi hatta uhaddithahum ba ni ma leen di nettalee ah fa ba'atha rasulan ilayhim as as yónni ci ñoom ñoom ñu dajaloo nag di xaar ah euh, Seydina kii Jundub dikkal leen léegi bi ñu dajaloowee ñu yëgal ko ne ah ñoom de dajaloo nañ fa lamma ijtama'u ba ñu dajaloowee benn bërëb jaa aw Jundub ci la Seydina Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu daal di ñëw wa alayhi burnusun asfar waaw mu ngi sol benn burnus burnus mooy façon lii ma sol mooy liñ naan jàllaabe marocain façon boobu nga xam ne day amaale mooy yow yére bi ngay sol day amaale euh, bon mbaxana bu muy àndal waaw ah, bokkul ak capuchon gu yi américain yooyu non mooy yére marocain yi boo seetloo jàllaabe yi day amaale benn lu ñuy solaale nii ci kaw du teg ci bopp bi nga xam ne bu la neexee nga wàcce ko bu neexee nga yëkkati ko loolu mooy burnus léegi jundub lu mel noonu la solo mu ñëw <laughs> bi mu ñëwee ah asfar mooy boo xam ne nag bu mboq la bu jaune la solon voilà man bu marron la sol voilà te yoroon naa bu jaune ah comme jeune ma bu jaune loolu si am naa bu jaune si mu ci bàyyi woon xel moom laay sol waaw waaye ko ki nga xamante ne mooy sahabi rasulillah Jundub ibn Abdillah mais bon man la ko boroom nee daal sol naa burnes comme Jundub aywa ma def moom waaw <laughs> <laughs> asfara <laughs> bu zone fa xaaral mu ne waaye yow waaye yow xamoo ni mu demee quoi <laughs> yow man nga damay délire yow yaa xamul ni mu fa xaaral mu ne roy ku baax ku waaye yow loolu di lu baax fa xaaral mu ne tahaddathu bima kuntum tuhaddithun bi mu ñëwee fekk leen ñuy waxtaan gaa yi toog di ko xaar mais di waxtaan entre temps bi yi mel ni ñu bëgg arrêté waxtaan bi. mooy déglu ko mu ne leen non non non continuer waxtaan leen continuer leen ci li ngeen doon waxtaan léegi nit ñi di wax di discuter di wax ku waxee keneen wax da gis ne tamit c'était organisé du suñu façon discussion yi nga xam ne ku nekk yuuxu fee oh kii di wax fii kii di balaa kenn wax nga couper ko déedéet mooy dañuy waxtaan mais c'est organisé da ngay gis ne kii mooy wax après keneen wax bu amee ku koy laaj am ku ko laaj bu jàllee keneen mooy wax ñu def ko noonu moom la naan xattaa daara gaa yi di wax xattaa daaral xadiis wax ji wër mooy kii day wax ba wax li muy wax bu paree ñu xam ne ki ci tegu mooy wax kooku wax ba pare ba wax li muy wax bu amee luñ koy laaj ñu laaj ko moom itam keneen ki wax loolu la woon loolu mooy discussion bu jaar yoon waaw mais toog mu mel ni pëccëxoo mel ni marché bu tas ah mel ni marché bu dimanche yooyu fu nekk nga koy dégg wax loolu c'est pas organisé c'est pas euh, jaadu waaw en général de toute loolu waxuma caaxaan yi quoi rawatina loo xam ne mbiruñu sensé lañ ñu nekk ci diine te jaar yoon waxtaan yi daa war a nekk lu dal ku nekk di déglu sa moroom ba mu pare nga wax bu baax baax na nag comme yu mel nii ku nekk di wax bu kii waxee ba pare ñu xam ne keneen kay wax moom mu amul lu wax mu bàyyi keneen te ci tegu wax ji di di ne ba agsi nag ci jundu mooy fi mu toog moom nag ki ki ko jege ñu wax jee ngi ñëw ba kooku léegi moom mu des. falamma daaral xadiisu bi nga xamante ne nii ci la wax di ñëw ba ci mujjee wax mooy ci ki ko moo léegi mu tegu mu ne xasaral burnusa la defe nii xool ma bay eh, eh, mbaxana mi ànd ak maanaam mbaxana lan laa koy tudde lii muur bopp bi daal bi ànd ak yére bi ak eh, jàllaaba bi mu daal di koy dindi voilà mu daal di koy dindi ci bopp bi waaw loolu it dañ cay xam ne bu dee da ngay wax ah baax na euh, nga xool nga kii def loo xam dañuy xam ne yow la quoi xam nga burnus bi man nga ko wàcce noo xam ne yow say bët kenn du la gis nga def nii sëgg ku jóge ne wala ko kii mën na bañ a xam kan la léegi comme kay wax nga dindi ko nag ba ñépp xam ne diw mii mooy wax kii mooy identité nangam diw diw loolu bu baax la voilà dañ koy jàng fii mais duñ wax ñu naan mais kii c'est anonyme là eh, moom xamuñu kat di di yërlu te yaa ko waral parce que yaa sol burnus boo xam ne daa wàcc sa bët yi kenn xamul te gaa yi xamuñu la quoi am na ñu la xamul boo <laughs> di la yërlu <laughs> mu dindi ko xasaral burnus an ra'si ci la dindee burnus gi mooy eh, capuche bon capuche moom beneen beneen idée la lay jox quoi <laughs> booy jëmp yooyu moom taxul ñuy wax booy Broadway yooyu moom <laughs> quartier américain yooyu non wala de Paris non mooy yu jàllaabe bi boo xam ne mu dindi ko en rasi fa mu ne inni man waaw comme que boo leen dajaloo boo dajaloo ay nit nag foog nga wax leen lu am solo surtout koo xam ne diine lañ la xame nitu diine la manoo dajale nit ñi di leen wax ay ball puy de waaw ay lu kenn xamut ak lekk ak naan képp ak dem baax na baaxut waaw mu ne leen inni man ataytukum dama leen dikkal wala uridu te nam ma an uxbirakum an nabiyikum sama objectif sama bëgg-bëgg nekkul di leen nettalil ci seen yonent ndax yàgg na ñoo xamante ne loolu la mooy nit ku baax boroom xam-xam lépp waxam nit ñi dañoo war a xam ne lu muy tibbee ci alquran ak sunna la moo tax bu prévenir léeg-léegi ne ni ngeen ma kon mooy lii day wane ne yàgg nañoo xam ne moom saa buy wax ak ñoom waxi yonent bi alayhi salaam lay wax ak ñoom moo tax tey mu ne leen nag bëgguma an ukhbirakum ma leen di xabaare an nabiyikum ci seen bu yonent alayhi salaam tey ñëw ma ngir indi leen xadiisu yonent bi alayhi salaam di leen ko nettali man mis moom mi ko tekke woon te ñoon jamono yooyu dañu dañu mais dañu dañu nekkoon ñu mar xiis ci waxu yonent moo tax bu ñu dañu doon profité ñun suñu classe yi ah nga xam ne dañuy toog ak boroom xam-xam au lieu ñu profité ci xam-xamam déedéet waaw ah saa yi actualité bi tey nii dañ nga politique bi quoi non mais gars yi dañuy damonay non non ñoom lu tax sawaay nangam ak nangam non dégg nga sawaay moom li wax du dëgg non te dégg nga keneen ki amuñu dëgg nangam yooyu kese ngeen nekk ci ba taa bi jeex fi mu gën a yéese nag borom xam-xam ma nag participer ci ca wax ja loolu moom moo gën a tee yéese ñoom doonu ñoo def noonu de ñii dañ doon profité bu ñu xamee ne saxaabaa ngi nii wala ñu gis ko. di ko sax daanaka naa ñu Ubaydillah Xi ibn al-Xiyar ngi gisoon ci jotaay bii wees mi <laughs> nekkaloon hadiis Seydina Usaama bi bi mu àndeeg waa ji jaar Saam nii la ñu jaar fa i. mais village bële am na village bële dégg nañ ne wax si fa la nekk qaatilu Hamza mi faat Hamza man daw gaaw fuu dem gisi wax si mu nettali ñu kayfa qatala Hamza naka la faata Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ñoom loolu mooy xam dara lu ñu doon xew jamono yeneen ci fay sax saam da leen doon ne <laughs> ñu ñëw fekk wax si nekk mag pes nekk mag màgget <laughs> waaw ci la ko xoole woon tànk yi rek ne ko yow doo doomu Adi ibn Xiyaar mun ne ko gis nga yow xam nga tànk bi la gis mu ne ko xam nga kañ laa la gëj a gis bi nga nekkee liir ñu lay yëkkati ña lay war a nàmpal di la yóbbu ma lay yëkkati di la teg ci kaw mbaam mi boobu laa la mujjee gis damaa gis sa tànk nii waa ji nekk mag ba nekk mu kalaf bu yàgg jóge Makka di dem Saam <laughs> mu ngi mel yow xale boo xam ne dañ koy mujjee gis. quatre mois la am quatre mois ab liir te ko mujjee gis waaye am trente cinq ma soo ko gisaat dafa gis rek tànk nga xool ne ko eh yow doo doomu diw ji mu ne ko waaw mu ne ko ah waaw parce que yow gis nga ba nga juddoo ba nga amee quatre mois sa tànk yi laa xooloon laa mujjee woon gis bi ma xoolaatee sa tànk yi laa xam ne yow la noonu ñooy xaafa yi ñoom c'était science la bu graw science des traces nga xam ne gars yi euh, gis nga waaja yonent saa salaam àndaloon ak kii euh, waa Quraysh ba ñuy seet yonent saa salaam xëy na naa si lañ ut koo xam ne ku mën a xam carte yi xam cartologie xam nan lay géographie Makka ak tamit nan la ñuy seete asar yi di topp les empreintes wax si nag da cee aayoon comme liñ la waxoon mooy gis nga ñoom noonu lañ meloon dañoo xiifoon. xam lu xewoon jamono yeneen ci wàllu saa saa ma jooy moo kii ne leen kon ñu baax ñu noonu la ñu war waaw taalibe yi tamit wala taalibe bi boo gisee benn ndaje boo xam ne seriñ bi gaa ngi koy bëgg emporter ci ay waxi politique yoo xamante ne nii waxuñu bu mu ci wax du tout mais yoo xamante ne de toute façon seen wax ci jariñul dara parce que dana change rien yéen de toute façon seen wax ji te ku nekk xam ngeen position am tout ça bu ngeen dajee di wax à la limite mais fu fu ngeen dajee kawti kawtee même mbir mi loolu pertinent la tudd te yéen seen wax laa yusminu wala yughni min ju' jariñu dara yéen a koy waxante noonu rek ngeen wax ku nekk mere sa moroom wala nangam ak nangam seen xol yu dënn seen dënn yu jóg te yéen ni ngeen di wax changé wu ngeen ci dara ci situation bi xew te manu ngeen ci tous waaw vous êtes des acteurs passifs man nga ne nag voilà dinañu kii dinañu partager nangam waaw mais defal loolu mais quant à tout le temps nga bëgg di yow sa sa sa kii ci bariwul amul njariñ nga wax ci loo xam ne lu mel ne alquran ak sunna voilà léegi kon mu ñëw kon taalibe bu gisee yooyu moom moo war a laaj laaj boo xam ne day tax gars yi du ñu déraper ci dem ci yooyu waaw moo tax yooyu ci façon laaj yu baax yi la nga gis ne bon jataay bi sëriñ bee ngi fi gaa yi ngi waxtaane tool yaak suñu grenade ya suñu toolu xaal ya de moom ren ah sëriñ bi ren de nangam ak nangam waaw waaw diw waaw waaw keroog moom kay ah suñu ndajama kay moom ah tàkkusaan boobu moom amoon na solo moom ah waaw keroog kay moom suñu nag moom nangam ak nangam ah waaw sëriñ bi suñu tool yi moom de moom ah masha Allah ndox mi tey moom ah waa doo ci nangam ak nangam waaye nga jël parole ne waaw man de ngeen jéggal ma dama bëggoon bu ñu mënoon a fàttali rek waaw keroog ba sub Hunayn mais mais attention wala masal <laughs> waxoon naa la loolu da koo mën def ndaw taw taw léegi en tout cas si ñu naan ñoom ñoom la gaa eh, joxoñ yow da koo ñemee wala boo ko ñemee sax yow doo ko def parce xam nga ne xam-xam bi newu fa waaw <laughs> kooku moom de toute façon waxtaane politique ak may maat. nawet beeg <laughs> napp geeg càmm gi moom moom loolu ci seen mën a wax ah loolu ak waxu waxu général yooyu. dee leen jaamu yàlla waaw fonk seen waajur tey déggal seen sëriñ mais loolu kan kan fii mu ne kan kan kan mooy ut sëriñ ngir loolu kan mooy ut nit ngir mu xamal la ci wan la sa borom wan la lee yoonu yeneen saa salaam ngir lii mais lii yow mën a sa bopp. laata ngay ñëw ci moom xam nga loolu dee leen jaamu yàlla xam nga ko ah yaa xam mais kay laaj bi mooy naka lañu koy naka <laughs> kay kay fii ak loolu mooy affaire bi te kay fii boobu yow xam nga ne sëriñ bi xamu ko waaw yi dina bee baa ci diine xamu ko moo taxit doog ko laaj moo taxit waxtaan la mu mën a deme mais yu mel noonu kese ah y a <laughs> walla iyaazu billaah kon nag mu ne man dikk lu ma leen inni ataytukum dama laan dikkal dama leen a dikkal wala uridu tadda sama namm namm nii de nekkul an uxbirakum ma neen di nettali an nabiyikum ci seen yonent am na nag ñu ne laa bi mën a nekk zaida parce que li muy wax après après day nettali loo xam ne mbiru yonent bi alayhi salaam la moo tax boroom xam-xam yi comme li al imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sharh hadith bi ci sharh ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj mu ne am na ñaari wàllu lu wax ji ma ne yenu dama leen a dikkal te bëgguma leen a nettali ci seen yonent ba pare ci biir li muy wax mbir yonent ci ma saa saab la waaw mu ne soit imaamu Nawawi rahimahullah que laa bi zaida la mooy dañ ko cee yokk waaw comme li alquran naan li allah ya'lama ahlul kitab li allah ya'lama ngir mu xam ahlul kitab yi du nekkul ngir mu bañ a xam ahlul kitab li allah laa boobu dañ ko cee yokk waaw nekkul nekk li allah ya'lamu ngir mu bañ a xam ahlul kitaab bi non ngoo ngir mu xam waaw mu ngi noonu mu ngi noonu kon nag ñu nekk laa boobu bu boobaa kon mooy wa inni taman nag dama leen dikkal nekkul laa boobu kon mooy du ne day dàq mais mooy dama leen dikkal ngir xabaari leen di jële ci yeneen bi alayhi salaam ngir ma artu leen ci li ngeen nar a def bokk ci xare yi voilà loolu benn wàll la boo xam ne bu affaire bi yenu mu ne beneen bi nga xam ne moom lay mën a yenu mooy ne ala zahiri affaire bi muy loolu mooy bi muy ñëw loolu nekkul woon yéenéem waaye nag ngir ma waxtaan ak yéen ci loo xamante ne nii ci sama man sama gisuñu bopp la waaye nag bi mu ñëwee bay wax ak ñoom ci la gis ne ah lii nag manu manula ñàkk ma wax leenu loo xam ne ci yonent yu alayhi salaam la jóge kon nag mu ngi noonu kon mu ne te bëgguma wala boobu gën mu ne laa bi bu dee lu ñu yokk la kon wax nañ la loolu di leen nettali ci yonent bi alayhi salaam seen yonent alayhi salaatu wassalaam mu ne leen inna rasulallahi gis nga yonent bi alayhi salaam ah inna rasulallahi mu ne gis nga ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ba'atha ba'san min al-muslimina ila qawmin min al-mushrikin léegi li ci def dañ koy wax noonu kese jàll parce que li ci kaw moo ñu intéressé ñu gis fan la sababu ci lu waraloon Seydina Jundub daal di woon wax xadiis bi lu ko waraloon voilà kon li ci def nag mooy liñ jàng kon ñu ngi ci taxrij bi ba léegi waaw ba'dan ila al-muslimin al-muslimina ila qawmin min al-mushrikina wa innahum iltaqaw fa kaana rajulun min al-mushrikina idha sha'a yaqsira ila rajulin min al-muslimina qasada lahu baqara wa inna rajulan min al-muslimin qasada ghablatahu qala wa kunna nuhaddithu annahu Usaama ibn Zayd falammaa rafa'a alayhi sayfa qaala laa ilaaha illa Allah faqad la fajaa'a al-bashiiru ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba ni muy jeexe amul dara loo xam ne moom la ci léegi xadis bi ni waxoon nañ la que ni daanaka mooy même xadis bi ñu jóge woon même bi la ah lenn kese ci soppeeku mooy ki ko nettali ak yenn mbir yoo xamante ne mooy fi nga xam ne moom la ne bi bi ñu dikkee xam nga ci riwaay bi ñu jóge waxoon nañ la ko sànq. bi ñu dëkkee Medina mooy ci imam Seydina kii bi Usaama ci jotaay bi ñu génn dane bi ñu fala ma qadimna al Madina balagha zalika an-nabi yonent bi alayhi ah le fait maaray waa ji nag daal di koy dikkal ci la ma woowu bii benn bi gisoon nañu riwaay ba nga xam ne dane affaire bi ba ma ko tantu bu affaire bi am lu mu des bàyyi daal sama xol bi daal waaw fa zakartu hu lin nabi ma tuddal ko yonent bi alayhi fii nii mu ne al Bashir moo ko wax waaw léegi nag lii nuñ koy boole al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne fa yahtamilu an yujmaa baynahuma man nañ dajale diggante nettal bi anna Usaama waqa fi nafsi min zalika shay'un ba'da qatli ba mu ko faatee daa am lu des ci xolam waaw wana waa an yas'ala mu yéene ne dina ko laaj yoneen ci bay sasa bu demee fa jaa al basiru ki ñëwoon doon dégle naan nag ah kene gañe nañ moom moo moom ci jëkk wax yoneen ci bay sasa mbir mi waaw laata Seydina Usaama di ñëw ndax moo jiitu arme bi sax yonent bi alayhi salaatu salaam ah, bi nga xamante ne nii tamit ci lañu agsi ah wax nga bari mooy loolu daa siiw ba nit ñi di ko wax waaw léegi nag mu laaj Usaama fekk Usaama tamit mooy eh, eh, nee na man amoon naa yéene laaj ko bi ma ñëwee ma koy laaj tom beeg moom mu may laaj ne ma ndax yaa def lii voilà kon nag mu ngi noonu kon xarit bi voilà mooy kon hadis bii nii njàngat yi amoon yëpp daanaka gisoon nañu leen ci hadis bi weesu voilà euh, am na lu ñu waxoon sànq muy samdu zari'a da cay nekk li tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne euh, euh, ku ne laa ilaaha illallaah waaji ray ko mu loolu mu ñaawlu ko lool ba wax wax ju toll nii waaw foog foog naa bayt bi eh, Cheikh Ahmadul Xadim da wala tu'aadi la commencé fa wala taqtul wala tu'aadi man taraahu faahu wala man taraa faahu yaqulu wala yadhkuru la ilaha illa allah loolu mel noonu la mooy lii dafa abaale saddu zari'a mooy